bismillahi irrahmaani irahim ñoo ci nettali fanweer bi ak juróom-ñaar sëriñ tuubaa xaada lahoo lahoo maxtaara lahoo nee na ndigal lëndëmuk fajar la ci leer rekk la jëm lu dul ndigal leeruk timis la ci lëndëm rekk la jëm siiw na loolu sorewut ak liñ daan wax dee leen topp ndigal tey bañ a topp am xel li ko waral mooy ndigal daa jóge ci sunu borom subhaanahu wa taala xel nag mën naa jóge ci malaaka ak jinne ak seytaane yàlla nañu yàlla dimbale ci topp ndigal walaahu alam ñoo ci nettali fanweer bi ak juróom ñaar sëriñ Tuubaa xaada lawoo law maxtaar lawoo nee murit bu soobu te wàccul yoon wa bu ñaanee yàlla yàlla dana ko nangu ni muy nangoo ñaanu ki koy wommat wér na lool li ko waral mooy murit bu mel ni mu war a mel daanaka day doon jëmmi sëriñam loolay waral lu mu ñaan sunu boroom subhaanahu wa nangu ko ginnaaw loolu ma leeral tuuti itam ci wàllu ñaan ñaan daanaka amul genn gu nanguwul xanaa goo gis ak gi nga gisul fi mu ne boo ñaanee sunu borom subhaanahu wa te fekk nga amee bàkkaar da koy fare bàkkaar ya boo delloo te amoo lu bari yow man xiyaam mu nangu ko may la ko foofa nga dellu ñaan mu door la ko wan wala mu dindee ko jafe-jafe yay faral di am ca may ga nga dellu ñaan mu door koo andi bu wér nga gis ko du am benn nax-nax walaaw alam ñu ñëw ci nettali fanweer bi ak juróom-ñeent sëriñ tuuba xaada lahoo lahoo maxtaara lahoo nee na ahlu badrin mas na mas nañu koo gane si fi njaareem guddi far yeex a dem ba dégg jéeri di noddu ngir yeete ñu war seeni fas di dem bi ko sëriñ bi nettaliwaat ca yoor yoor jéeri wax ni gis na leen waaye xamutoon ñu mu doon wér na bu fekkee jéeri mii mooy sëriñ jéeri waa daan sugu kon gisu xol lay doon ndax ay bëtam daa muur woon te sax fa innaha laa taamal absaaru walakin taamal xuluubu allati fi sudur xol mooy gumba loolu nettali bii doy na ci tegtal ndax ñi yorey bët gisuñu loolu moom mi ko yoru ci saahir gis leen ahlu badri ñooy saxaaba ak malaaka ya teewoon xare badar ci diggante màkka ak madina ñooñu nag mujjoon nañu dañu daan taqoog sëriñ bi ci fépp fu mu nekk ba tey jii ci ni mu ko yaxale ci ay mbindam lu bari wala alam ñu ñëw ci nettalim ñeen fukk bi sëriñ Tuubaa xaada lahoo la maxtaara lahoo mas naa xëy dinañ ma wool Muusaa mu mag ñu daldi woo ma ñu jàpp ni moo fa njëkk te moo gën a bari ay at mu ni waxuma mii Muusaa sama moom laa wax fekk moo ma mel ni ku génn ba mu ñëwee mu ni mii laa wax ndax mii moo denc waxe sunu boroom ci ab dënam muy sëriñ Moussa Halima Gueye sëriñ bi xaadalawoo law maxtaara jox ko am mbind ubbe ko ñaari feggu ni ko sottil ma ko te bul xool mbind mi booba kenn kuy nit fekkewu ko ci ëllëg sa muy jébbalu ci mbind ma fekk fa Cheikh Ibra Fall toog ak sëriñ bi bi sëriñ Moussa jubee sëriñ bi mel ni ku xaddamiku ngir sëriñ bi yëg ko sëriñ bi xool ko ni ko yaa Muusa aqbil wala taxaf innaka min al aminin mu agsi toog ni cell sëriñ bi ni ko defe nga kon nama la ko waxe woon mu ni ko waaw Cheikh Ibra siggi xool sëriñ Muusa ni ko yow Muusa muus nga lool di moo nu ñuy binde loo mës la gis mësoo koo dégg te juumoo ci sëriñ Moussa ni ko moo yawit noo def ba xam li ñu ma doon defloo te fekk ko kenn nettaliwu la ko fi mu ne sëriñ bi xaadalawoo law maxtaaralawoo boo toogee moom sag ruu day dugg ci ak room mooy tax da ngay daal di xam lu bari ci li muy xam ndax ruu moom dara ump ko waaye bu nekkee ci yaram wu setul du mën a xam dara loolu moo tax sëriñ bi di wax ni toog ak nitu yàlla day raxas ab xol di ko setal yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi wa sallama am na ku ma waxoon ci sahaaba yi radiallahu taala anhum ni ngeen di mel bu ngeen nekkee fi man bu doon lu doon luy wéy da ngeen dem bay gis malaaka yi alayhimu salaam ba tey ñaar danañ bokk lépp te sore lool li koy waral nag mooy lii sëriñ bi wax te moo di sikkar rek ndax sëriñ bi daa wax ni Muusa mi nga xam ni daa ëmb waxe sunu borom subhaanahu wa taala kon ci tudd yàlla lu bari ci la ñuy rawantee ci la ñu sëriñ bi di gën a soppe ak yàlla subhaanahu wa taala gis nga sunu borom subhaanahu wa taala bi muy misaal naa fiq yi daa wax ni wala yadkuruuna allaaha ilaa xalila lu néew la ñuy tudd suñu borom sadaqallahu asim ba tey bi muy tagg julli li daa wax ni yaskuruuna allaaha qiyaaman wa qu'udan wa ala junubihim dañuy tudd yàlla ci bun taxawee ak bun toogee tëddee ci seen wet sadaqallahu asim sëriñ bi sunu boroom may na ko du bëgg ngir ludul yàlla du bañ ngir ludul yàlla subhaanahu wa waaye bu ñu seetloo ñi mu daan màggal ak di wax ci ñoom lu rëy ñëpp ay jàngkat alxuraan lañuy ñuy doon daa ko jàngale te farlu lool walaw alam ñu ñëw ci nettali ñeent fukk bi ak benn sëriñ Mbàkke mas naa taxawu ñaari doomam sëriñ Asan ak sëriñ Baaxir ba alxuraan rafet ñu bind ko jàng xam-xam ba denc réer mu yónni leen ci sëriñ Tuubaa law maxtaar ngir ñu jébbulu te soobu sëriñ bi natt leen ba xam fa ñu toll mu ni mbàkki busa raxas na ay ndabam ba mu set amul lu mu ci def mu jébbale ko ngir ñu defal leen ci dara waaye danaa ko ci defal lu mu xamul ak lu mu amul loolu sorewut ak li ñu wax ni daa amoon ñu doon laaj sëriñ bi bu ñu àndeek ab tawlibe ba mu toll ci war a am ngërëmul yàlla wala mu war a am leneen nu ñuy def mu ni leen mu ni leen wuli leen ku mokk maay duy wér na kon nettali bi day leeral ni day leeral ni wulli te mooy defar mooy jàngal ko alxuraan ak xam-xam yar ko ci biir njàng mi bu baax a baax loolu bu amee la ca des sëriñ bi xaada lahoo law maxtaara lahoo la ko yàlla sunu borom subhaanahu wa taala jagleel ba tey daana wax fàggu ak leer fàggu fa nga koy def moo ko gën siiw na di ñu xamal ni bala moo solati kenn ay mbootam ak i mayam ak i jagleelam faaw mu tege yoon bu wér te yaru bu wér walaaw alam